ki nga xamee ne sax mooy able ngir yàlla su sartalee kooku ne ko dama lay jox lu màggat lii yow nag lu yees nga may andil ki pepp mu màggat mu jox ko mu yees wala mu larax mu jox ko mu laraxul sax mu daal di araam su fekkee ne nag kookee ñu abaloon ba muy delloo si lañ ko abaloon ci waxtu delloo si wa da koo coobarewu mu jox ko qualité bu gën a rafet loola moom sañas na ko ayut dem naa dem sax ba duñu nangu lan ko abaloon ngir yàlla bañ àggee ci waxtu fay wa nga ne ko dama koy fayee ci birub sàngam mbaa danga koy sax ba yóbbul ma ko ci birub sàngam fekk na bu la ko joxe woon fii mu la ko war a joxe moom da nga sonn ci fay transport ba ak xeetu coono yi ak yooyu wala xeet duwaañ ci yoon wi rek contrôle bi yooyu nga fexe nag ba mu dina ko joxe ci béréb boo xam ne moom doo ci am benn benn coono loolu sax njariñ lañ koy jàppee duñ ko nangu moom daal lépp lu nit aajowoo loru ca nga xettali ko dimbali ko ci jox ko ca lay aajoom te mu lay delloo ci rek lu tol noona lu mel noona loolu sopp nañ ko lool waaye nag dañoo bëgg ngir yàlla yi kese lal ko nga xam ne moom ma koy def du ca amaat beneen njariñ bu may tuyaabu jëm ci séentu ca yàlla mooy alxardu laa yakunu illa lillahi subhanahu wa taala wala yajuusu du dagan bayxun boole jaay wa salafun ak leb mbaa nga ne leble maanaam jaay ak leb mbaa leble ñaari contrat la yoo xam ne faaw dañoo war a teqalikoo dañuy jaayante ci wet leblente ci wet waaye du nangu boole yaar yépp ci benn contrat leb wala leble nag am na ñaari anam benn bi mooy bi nga déggoon léegi mu jëfandikoo baatub salaf dañ ciy ëpp jëfandikoo baatub alqard mooy li nga koy abal ngir yàlla tax te lu mel noona lu tol noona képp la lay delloo sil beneen leb bi ci des nag moom miin nga ko mooy li nga koy jaay du la fay fa saasa da ngeen di sàkk délai boo xam ne ca la la war a fay si lu ci mën doon rek xeetu salaf la léegi nag bu ñuy jaayante duñ nangu mu ànd ak kenn ci ñaari xeeti leb mbaa leble yooyu le ni ki nga ne ko marchandise mi boo ko nangoo jënd daal ma nangu laa lebal marchandise mi ci des nga xam ne kon ngir nga lebal ko moom may moom da nga koo sart ci mu jënd mii loolu yoon du ko nangu mbaa boog nga yore matériel boo xam ne da nga ci daa bay te bayatoo ci yow bàyyi nga bay nga fekk ab baykat nga ne ko nag boo nangoo jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci ma nangu laa lebal aw jiwu nga ji buñ ci àggee nga delloo si ma lu toll ne li ma la abalan rek ci aw jiwu waaye nag faaw da ngay jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci loolu ba tey yoon du ko nangu ndax abal ga nga koy abal ngir yàlla jiw ba da nga koo sart ci faaw mu jënd matériel boobee yow bëgg daal moom kenn du lëkkale jaay ak leb mbaa leble faaw rek dañuy jëflante ci wàllu njaay mu beru jëflante ci wàllu leble mu beru wa kazalika naka noonu maa lépp loo xam ne xaara na lëkkaloonte naag asalafa leble min ijaaratin ci ak yooloo yooloo mooy jëfloo nit fay ko aw kiraayin wala luye wala nga luyaas mooy lu mel ni luye oto mbaa kër ak yu demee noonu ba tey nee na li nga aaye woon léegi ci boole jaayanteeg leblente ci benn contrat ba tey noonu la ñuy aaye nga bëgg a boole leble ak defal ma mu fay la ak leble ak luye nangam leble ak defal ma ma fay la moom mi ngi mel ne rek nga fekk koo xam ne métier mën na ko lool waaye nag jumtukaay yo muy liggéey ci métier ma da koo jafe nga ne ko yow day buñ juboo mën naa laa lebal jumtukaay yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo ci sa métier mii waaye nag ci sartu am na lu may liggéey lu loo xam ne man ngay njëkk liggéeyal ba àggal nga door a jëm ci keneen mbaa leneen su boobaa kon abal ga nga koy abal a lebal ga nga koy lebal matériel bi nga xam ne moom lay liggéeyee da nga ko sart ci faw da lay defal la nga bëgg da nga ko fay sax waaye da lay defal ba nga da lay defal la nga bëgg door a sañ a jëm ci keneen mbaa leneen ba tey loolu moo koy yàq ba tey boo fekkan kuy jaay ka jënd waaye nag marchandise da koo jafe nga sartanteeg moom ne ko man day mën naa laa lebal marchandise moo tàmbalee jaay ak jënd waaye nag ci sartu nga nangoo luye sama place ba ca dëkk ba boo nangoo luye sama place boobee daal ma nangu laa lebal marchandise nga tàmbali ci jaay ak jënd xam nga kon lebal ga nga koy lebal marchandise moomee da nga ko sart ci faaw day luye si place boobee ba tey looloo koy yàq kon jàppal ne albayhu ak asalaf kenn du ko boole asalaf ak ijaara kenn du ko boole asalaf ak kiraa kenn du ko boole wasalafu lépp leen ko wax lépp li waaye ab leen ngir yàlla tax ñu wax jaayis na aji dagan la fii kulli shay ci bépp mbir maanaam leen lu ne bu ko sa mbokk julit soxlaa nga dimbali ko abal ko bu lay delloo si lu toll noonu képp yem ca dañ koy def ngir yàlla loolu lu ñu soppa sopp la nangu nañu ko nag lépp lépp ba mu des lim lay bëgg a wax ilaa fi jawaar yi dara ci ay jébéer ba jamono yi jébéer amee mooy booba jaam a ngi dox yu nangu ak góor nga abal ko jaam bu jigéen boo xam ne araamu ko nit ki bu dee jigéen sax mën nga koo abal ngir yàlla jaam bu jigéen ne moom bu dee koo xam ne araam na ko itam araamu dappet ba tey mën nga ko abal waaye nag duñ nangu góor goo xam ne jébéer bi araamu ko nga di ko ko abal wa kasaalika naka noonu turaabul fiddati suufus xaalis tëgg bi nga xam ne tëgg wurus mbaa xaalis fa nga xam ne moom lay tiim ci suuf sa mus waa xaalis ba dafa ruus loolee fay ruus du nangu ku ko jaay du nangu ku able du ñu nangu ku ko jaay du ñu nangu ku ko leble ndax xamuñu la fa ruus muy ruus it ja nu mu toll te looy jaay des ko war a xam bu wér a wér looy leble itam noonu léegi nag buñ ci jëflantee te yoon aaye woon ko ba kañ ko jaay mbaa kañ ko lebal ñëw jeex ko seppi la ca nekkoon dañuy seet rek ku jeexal nit lu tol noona seppil ko ko rek luñ ko ca war a fay ñu fay ko moom mi nga xam ne moo seppi dañ bañ a topp nag lañu waxante woon ci wàlluk jaay mbaa wàlluk leble wala tajoosu du dagan alwadihatu sippi mi la day ni ci bor ba xalaa taajilihi ci sart ak gaaweem wala taaxiru ti jaagi ni yeexe ga bii ci bor ba xala siyaadati ci sart dolli ga fii ca moom takk-takk bi mooy lim ko ameel ci bor moo xam day marchandise moo xam day wurus ak xaalis moo xam day ñam ndegam moom dellale jëm rek duñ nangu ñu juboo ci waa ji wàññil ko nam toll woon mu fay lu yées loola te mu fay ko fi saa sa bañ a xaar délai ba loolu duñ ko nangu mukk mukk loolu la ñuy wooye ci téeri fiq yi daaw wata xajjal maanaam wàññil ma li ma la ameel te ma fay la ca des fa saasay saasa mooy li ma la ameel boo ci wàññi nangam la des moom ma daal di koy fay fi saasay saasa fekk délai ba ak seegut loolu dañ koy aaye saa yu nekk fépp lañ koy aaye moo xam lañ jëfalante woon ngir yàllaa tax muy alxarb mbaa ba ñu jëfalante bëgg bi na fii ci tax ñoo ci yemoo ba tey it ñu dem a dem ba ci délai ba waa ji war a fay ñu juboo nag léegi ci mu toppalal ko délai ba waaye moom it mu yokkal ko lim ko amee loon ni ki moom da ko waroon a fay nangam ni ki ab junni tey jii la ko war a fay ñu juboo ci mu toppalal ko nag délai bi ba muy ñaari weer te mu fay ko junni juróomi téeméer mbaa ñaari junni lu mel noonu bokk na ci araam araam duñ ko nangu mukk mukk ci genn anam moo xam lañ jëflante woon day jaayante rek ku nekk bëgg bénéfice wala sax ba mu koy abal junni ba ngir yàlla dong da caa loru woon rek moo ko sosoon da ko abal junni rek ngir bu weer wi deexee mu joxaar ko junni di nangu rek ñu àgg ca ñu juboo ci mu toppalal ko délai bi te kooku yokkal ko dara ci junni ba loolu moom duñ ko nangu mukk mukk benn yoon lañu sopp kay mooy su ko mënee mu jekki-jekki toppalal ko délai ba ne ko may naa la nga wéy ba délai sàngam nga door maa fay fekk moom lam ko ameloon rek la koy fay du ca yokk dara loolu moom tuyaaba la cay am ndegam yéene na ca ngir yàlla wala taajilu xardin du caageenu gaawe marchandise xala siyaadati ci sar dolli ga fii ci moom ida kaana dem nekk na min bay hin tukkee ci jaay bu kenn ameelee moroom ma marchandise moo xam ne da ko ko war a jox ci délai sàngam laata ñu àgg ci délai booba nag mu ne ko ah man day mën naa la koo jox léegi léegi te yokkal la ca sax tan bañ a xaar délai boobu ñëw loolu day bu fekkee ne moom dañ koo jëfalante woon ci wàllu jaayante mooy kenn ku nekk bénéfice rek nga bëggan moo lal seenu jëfalante duñ ko nangu faaw dañuy bàyyi rek balaa kookaa mën a joxe marchandise mooma dañuy bàyyi faaw ba délai ba jot waaye duñ nangu mu joxe ko am lum ko ci yokkal te fekk délai ba ak seegut loolu la ñu tudde ci téere fiq yi xutta ak damaana wa asiduka wala mën ngaa jàng wa asidaka maanaam li ma la waroon a fay ci délai sàngam daal jekku naa ko lool te léegi lay dàq ci ma fay la ko ci man kon nag mën naa la koo fay ba noppi yokkal la ci nàngam te bañ a xaar délai bañ waxan saa yoo ko amee li marchandise rek moom di nangu nga yokkal ko ko ba noppi fay ko ko fi saa su nga xam daal day jiitu délai ba nga ko ko war a fay ndegam nag kenn ku nekk ci yéen ñaar bénéfice doon wut bu fekkee nga yàlla taxaw ñu jëflante ko nag moom li bëgg a wax mais wala bu as ayib bi tax ajee li ci gaaweem nga daal di ko loolee min xam bi tukkee ci abal ngir yàlla ñu koy firee leb rek waaye lebal ngir yàlla tax ñu wax isa kaanat dem nekk na al siyaarat dolli nga fi sifati ca meloo bu fekkee dafa soxla woon rek ceeb mbaa dugub mbaa lu mel noonu nga abal ko ci lim boo xam ne dalay delluwaat du toll noonu kese nga xam ne ngir yàlla dong moo ko taxul ngeen seq ko kon moom daañu nangu waxtu nga ko war fay ak seegut nga fay ko ba noppi jox ko lu gën a baax ci qualité lam la joxoon waaw nga xam ne ni ki bëri ko bi nga koy delloo moo gën rafet bam la joxoon waaye nag gis nga ne gën gi ci qualité ba la waaye du ci ëppante ci tolluwaay ba da nga koo abaloon mu xeetoog marchandise maanaam daal loo xam ne du wurus du xaalis moom nga ko abaloon ngir yàlla doo nga taxan tam nag niki nga abaloon ko bërigo pepp mbaa bërigo ceeb rek te yàlla tax bañ àggee ci waxtu ba mu ko war a delloo si nag ba mu koy delloo si mu nar laa jox lu ëpp loola niki bërigo nga ko joxoon mu nar laa jox bërigo ñaar fukki kilo waaye moom kat ci coobareem rek la koy defee du ab sart bañ ne yaa ko waxal ne ko faaw nga tegal ma ci ñaar fukki kilo ndax bu waaw kon moom du baax aay woon nan ko du itam moo la ko diggoon ne la buñ ci àggee naa la ci tegal nangam ba tax laa nangu ko it xam ne ni moom du baax du aada itam foofa ndax kenn waru ko aadaal lu mel noonu moom daal moo jekki-jekki rek ba mu lay fay bërigo ba mu nangu caa teg ñaar fukki kilo mbaa lu ko soob daal ci dolli waaye moom amutoon sart bu ngeen sartante amutoon ab dig bu mu la ca digoon du aada itam foofa mooy jekki-jekki di ko def rek foofu ñaari kilifa yi wute nañ ci ashab nee na loola war naa dagan ndax dañ ko defal ak njëkk rek mu fay njëkk la te rafetal fayin wa ibnul xaasib ne déedéet ndegam moom alxardu la mooy lu ñu def rek la ngir yàlla wóoru caa nangu ñu tegal ko ca dara dara dara dara ndax dañ ne woon alqardu laa yakunu illa lillahi subhanahu wa taala ba tey nag wax ibnul xaasim yooyu la ñu sukkandikoo maanaam koo abaloon lu mel noonu bu koy delloo si mën na laa jox de lu gën a rafet loola waaye nag mu jox ne lu ëpp loola ci tolluwaay moom duñ ko nangu jàppal ne loolu moo gën a wóor wa man xaalihi koo xam ne war na ko danaa ñiru ay dinaar aw daraahim wala ay dërëm min bay hin tukkee ci jaay aw xardin wala leble mooy wa abal ngir yàlla mu ajal ngir kuñ abal mu ajjalin fa laxoo ko ñeel na ko an yu xaj ci laxoo mu gaawee ko xam la ajal yi njëkk àppam ba dafa tudd rek ay dinaar ak ay dërëm waaye daa bëgg a wax rek ne soo amee lee kenn xaalis kaas mu jëm dele soo ko mënee fay te dele ba ñëw gut tam sañ nga ko koo fay te moom du sañ a bañ ndax dañoo jàpp ne xaalis kaas moom fab ko yoraale fu nga jëm yomb na kon nag boo koy fay rek moom du sañ a bañ ndax amul benn coono ca loola waaye nag nee nañu bu fekkee kat dëkk ba nga koy fayee bokkut ak fam la ko lebaloon maanaam bukk te fan ko ko war a fayee kat te diggante bi am na coono war na cee fayaat dara mbaa mën nañu koo tafu ci yoon yi ragal nañ ne daal bu tuut àgg ak jàmm yombut sañ naa bañ ne la faaw kat da ma koy joxe fa mu ko war a joxe waaye bu fekkee daal amul dara luñ cee ragal moom ñàkk ak cig délai ba maanaam ñàkk yegg cig délai ba nga ko war a fayee du tee rek sañ nga koo fay te moom du sañ a gàntu ne bala nga maa fay na àgg ci délai ba mu war a fayee foofu nag duñu seet ba xam nu ngeen jëflante woon ba loolu dox seen diggante mën naa doon muy jëflanteeg jaayante maanaam koy dara wut rek bénéfice mën naa am itam muy jëflante ngir yàlla mooy kee daa able woon rek ngir yàlla ndax gis ne kee loru na ja wa kazalika naka noonu la woon ñeel na ko añu xajji la mu gaawe alxorooda marchandise ya wa taxaana ak ñam wa nim xar din tukkee ci abal ngir yàlla laa lim bay hindu ci ak jaay ba tey boo amee lee nit marchandise wala ñam waaye dala ko abaloon rek dala ko abaloon rek ngir yàlla dàq bénéfice taxutoo ngeen jëflante ko ba tey kooku nee na bu fekkee délai bi ak si tam du tee rek soo ko amee mën nga ko ko teel a fay fa saasa du aajowoo ñuy xaar délai ba ñëw mel na rek mu lebaloon la pepp ndax boobu daa fekk sa pepp jeex ngeen juboo woon ci pepp ñoree diggante bi far yàlla andil la xéewal nga am pepp ma kon mën nga koo jox du aajo wa ñuy xaar ba waxtu ñu waxante woon ndax loolu du jaayante cosaan la abal ngir yàlla rek la woon su boobaa moom ma able woon ngir yàlla buñ koy delloo loolee du saña bañ a nangu lu may nag da koy joxe ci beneen dëkk bu bokkut ak fam ko ko abale woon te diggante bi am na peen maanaam am na coono ci sufe ko fii yóbbu foofu mbaa luy wóora di ci duwaañe yooyu su boobaa kat moom day wax ne ah déedéet dañuy bàyyi ba faala ko joxe woon nga delloo ma ko foofa nga seetlu lee mu ne laamin bayhin mais bu fekkee la taxoon mu ameel ko ñam wa mbaa marchandise ma ak jaayante la mu jëm ci dele kon bu neexee moom mi nga xam ne moom lañ ko ameel mu ne ah dañuy bàyyi ba àgg ci délai ba ndax foofa laa ko soxlaa soxlaa guma ko léegi kon bul jaawale min xardin ak laa min bayhin te nga wees woon ca gannaaw nag moom ka ameeloon waa ji marchandise mbaa ñam da koo nangu woon a fay fa saasa am lu mu ko ci yokkal fii nag moom da ko bëgg a fay rek noonu te sax amul lu mu ko ci yokkal dara dara loolu daal bu waa ji nangoo ndegam ak jaayante la woon su waaj nangoo ci ñu fay ko ko fi saasa loola baax na waaye su ne faaw dañuy bàyyi kat ba ci délai bañ ko waxante woon ndax booba laa ko soxlaa it ñu ne ko sañ nga loolu wala yajuusu du dagan bay un samarin jaay meññet aw xabin wala am pepp lam yëbtu moom feeñut salaahuhu yiwam nga yiwam nga mooy ñorom nga maanaam meññet mbaa pepp yemoo doo ko mën a jaay te du daa ñor bu baax bu fekkee ñorul rek kenn du ko mën a jaay ndax xamuñu ba xam dana am gàllankoor ba du far ñoram déet faaw ñu bàyyi bam ñor ñu doon ko mën a jaay waaye juus dana dagan bay xoo jaayam nga isa ba daan dem feeñ na salaahu baadihi yiwuk lennam wa in naxalaban ak doonte genn tàndarma la min naxilin ci ay tàndarma kasiirit ñi aji bari ne bu dee ay tàndarma wala beneen toogaru xeet doom yi bu tàmbalee ñor rek mënees naa sukkandikoo ca la ñor far jaay lépp benn yoon mel ne tóoguru tàndarma la gis nañ ak tàndarma goo xam ne moom ñor na bu mel na war a mel kon mënees naa sukkandiku mënees naa sukkandiku ci googa far jaay lépp benn yoon lu may nag loolee nga xam ne moo ci njëkk a ñor kat day njëkk a ñor naka jekk ya ca des ni kii boo dee seet fii ni ñuy bayee sub léeg-léeg toolu sub bi mën nga caa bay sub ñoo xam ne day teel a ñor digganteem ak ñeneen sëb di ñor danay soree su boobaa nag kon loolee teel a ñor rek moom ngay mën a jaay waaye doo ci mën a sukkandiku nag jaayaay la nga xam ne moom ñoragut tàmbalee gut a ñor su ko defee nag leen lu nekk am na luñ jàpp ne mooy ak baaxam ci ñu mën koo jaay bu fekkee ne tàndarma la bu demee bu wicc wicci ga mooy tàndarma ji dem ba xong mbaa mu roos muy puur mbaa boog am na xeetu béngal yoo xam ne bu demee ba neex na mu war a neexee rek su boobaa mënees na koo jaay reseñ ak figg su demee ba neex lañ koy door a mën a jaay banaana bu demee bay waaj a ñor nga xam ne boo dee xool jëmm ji ni mel ne muy jëm ci ñor mënees na koy jaay bu dee loo xam dañoo soxla ay tóor-tóoram ay fleur la ni ki ward wala yasmin ak yooyu su demee ba tóortóor yi fett rek mu des na koy jaay bu dee lu mel ne lujum ni ki nawe ak karoot ak soble yi demee noonu su demee ba nga xam ne maes na ko buddi jariñoo nga xam ne nii buddi ko du ko tax a yàqooti manes na ko jaay xaal bu wert bi ngay gis nag bala ñu koo mën a jaay dañuy seet ba xam la nekk ci biir muy ñam wa bu dee ñuul ñuul na bu dee xong xong na bu melee noonu rek lees na koo jaay bu dee ka taxu suukar moom faaw day dem ba neex na suukar di neexee bu dee lu mel ne koko wala lu mel ne dégéej su demee ba wow lañ koy sañ a jaay nga ñëw nag ci lu mel ne suunaak saañoog beleeg yooyu moom day aaji mu dem ba ñor boo koŋ te yooyu sax lenn la rek tàmbalee ñor boobu du tax nga mën caa sukkandiku daal di jaay lépp lépp déedéet moom faaw bu dee lu mel ne xeet duub noonu dañuy bàyyi ba lépp ñor boobu waaye dañu mën a sukkandikoo ci lee moom ñor na boobu rek ni ki mënees na caa boolu mbaa lee tàmbali naa wow ba mënees na koo dagg jox jur gi tax ñu mën a jaay lépp te lépp ñoragul ba wow déedéet takk-takk bi daal mooy leen lu ne bala ñu koo mën a jaay na àgg ci anam ga nga xam ne dees na ko mën a jariñoo ci anam ga gën a mat wala ye joosut dagan bay xumaa jaay la nga xam ne fil anhaari nekk na ci dex ya wal biraki ak taataayi ndox ya wala dégg ya dina la xiitaani ci ay jën dañuy boole ci sartu jaay boo ko jaayee ba noppi mën a wëlbati ko jébbal ko ne ko mi ngi nii kon nag jën yi nga xam ne kenn nëppagu ko ma nga ca ndox ma kenn mënu koo jaay wala bay fu jën yi ni du caageenu jaay mbéemur fi batni ummi yi ci biir ndeyam mbéemur mooy lu ñu ëmb te ci doogut xamuñu sax dee na ci biir ndey jaam déet wala bay xuma du caaginu jaay la nga xam ne fii botooni saairin xayawaanaati nekk na ci biir yi mboolem dundati yi léegi mu njëkk wax rek doy na mën naa doy léegi mu njëkk wax rek ndax dane mboolem dundati yi mboolem yi am ak ruu ñooye moo lañ ëmb ca biir mënoo koo jaay lam njëkk wax yu bari won nako wala bay hu nita jima du caagenu jaay ngir tel la nga xamne tun taju dana ko jur ñu koy tëgg jëme ci mafool nak waye maanaam dañ koy firi prim tëgg jëme ci faayil dañ ko aada woon def ko tun taju an naaxatu naaga nga maanaam loolu mooy jaay mbéemuru mbéemur loolu moom ku ne xam na ne yoon du ko nangu ndax dafa aaye woon léegi jaay mbéemur mbéemur mooy la nekk ci biirub yaay ja te juddoogut mbéemuru mbéemur nag mooy loolee nekk ci biirub yaay ja dañ ko jëlali waaye la ñuy waxaale kay mooy bu juddoo ba ëmb nag loolee muy ëmb bu juddoo ba ëmb la mu ëmb ca biiram mbaa bis bu demee ba jur ko ñoo ci yemoo rek lu ci mën doon moom ndegam dañuy aaye jaay mbéemur kon mbéemurum mbéemur waxaale wuñu ko wala bay xamaa du caagéen jaay la nga xam ne fii zohori ibiri nekk na ci gannaaw yi gëleem ya na ci gannaaw yi gëleem ya mooy ndoxum mën yi mu nga xam ne ci la yàllay sàkke yooye muy sàkk muy juddoo ca gëleem ya du gëleem donc fasit ci la maanaam daal jënd ndoxum man yum gu góor ga mooy nga ne ko sa gu góor gi sama gu jigéen rek lay àndal du ànd ak genn genn gu jigéen xam nga bu yaa dogalee kuy loolu fas la wala kuy gëléem la baax lool lool nan la jaral nga ne ko léegi jënd naa ak ngóoraam nga xam ne léegi sama yu jigéen képp lay àndal waaye du ànd yu jigéen yi keneen ndax boobaa xam nga yooyu daa baax te yow dong yaa koy am dan la jaral nga fay lu seer a seer te mu jaral la ko ndax boo ko amee yow dong la neex nga koy jaayee waaw loolu nañ koy aaye ko duñ ko nangu nangu nañ daal léegi ngeen juboo ci mu boole gu góoram ak sa gu jigéen tàmbalee bis sàngam ba bis sàngam ba waxtu sàngam ba heure sàngam yaakaar ne war naa tegu bu ko defee nag léegi nga fay ko nangam waaw loolu moom daañu ko nangu wala boog bu ko tegee benn yoon ba ñaar ba ñett rek moom mu fay nangam loolu yëpp nangu nañ ko wala bay xun aada si du jaagee du jaay jaam bu daw wala baa ngi di ak gëleem ashaari di guy aji dàngan bokk na ci sart njaay bu ngeen jaayantee ba noppi nga mën a wëlbatiku jébbal ko ko léegi nag lu lu jaam bu daw jamono jaam amee bu jaam xasee daw doo ko mën a jaay ndax xamuñu ba xam des na ko jàppam nit gëleem gu dàngal teg njëxam mooy gëleem gu dàngal googu des ko mën a jaay ndax xamuñu ba xam da nga ko mën a jébbal ki nga koy jënd ki mu jëndam nit wal nox ya tereef na am bay kilaa bi wëlis jaay xaj ya xaj yonante bi ci bopp moom aay ku ko jaay moo tax xaj moom di nangu mukk ku ko jaay waxtu di fa wuteef na fii bay ximaa ci jaay xaj ba nga xam ne usina digleef na fi ci xaas yi ci jàppam min xaa ca xaj ya maanaam bu dee xaj boo xam ne dañ koo jàngal ba mën a rëbb mbaam mën a sàmm ak gétt mbaam mën a sàmm kër yu mel noonu ndax wuti naa xaj yi bañ mën koo jaay wala déet loolu am na wóote wax ji gën a wóor mooy déedéet kenn du ko jaay ndax yoon dañu ko aay rek wax ji gën a wóor mooy dañu ko aay rek xaj moom kenn waru ko jaay wa amma man daal ka nga xam ne xatalahu rey na ko fa xale yi war na ko xiimatuhu xaymaam boo toog wax ñu wax ni sañes na ko jaay nag kon ku rey xaj bu mel noonu war a fay borom xayma ja mooy ñu seet wëlëru wa nga fay ko ko de bu dee xaj boo xam ne moom kenn sañu ko wut ndax nekkul xaj bu ñu jariñoo kooku moom ku rey itam fekk mu am borom it doo ci fay dara te li mu wax itam ci fay xayma ji day fekk rek nga topp wax yi ñu wax ne xaj man ñi sañes na ko jaay wala yoo sut dagan bayxul lax mi jaay yàpp bil xayawaan jëndi aw dundat min jin ci ci aw xeetam dañuy bañ nga jox ko yàpp mu jox la loo xam ne kenn ren déggu ko ni ki tey nga jox ko fukk kilo yi nag fukk fukk kilo yàpp nag moom mu jox la ab gàtt loolu jaay yàpp jënde aw ndundal la loolu dañ koy bañ bokk na ci araam nga jox ko yàpp mu jox la loo xam ne aw ndundal la dañ bokk aw xeet bokk aw xeet mooy borom ñeen tànk yi xamul yëpp wenn xeet lañ yi naaw yëpp wenn xeet lañ duñu duñu duñu nangu lu mel noonu wala bay xataan bi caagee ni yaari njëg fii bay xatin ci benn jaay wa zalika te loolee bu yaxub addis dikkee léeg-léeg ni ko waroom ngir yi dégge day wuute waaye bii moom ni ko yoonu Maalik dégge day ñaari anam moom mi taalif nag mu tudd benn bi benn bi mu tudd nag mooy ki ngay jaay nga ne ko marchandise bi boo ko nangoo jënd fi saasa dama la koy jaayee nangam fekk loolaa gën a néew bu fekkee nag day jëm délai moom dama la koy jaay nangam te loolaa gën a bari loolu moom bu fekkoon ne da ngeen di juboo ci moom mooy seet na ko neexe bu ko neexee jënd teew mi teew fay njëg gu néew bu ko neexee jënd jëm ci délai fay njëg gu bari bu ko neexee te mu bàyyi bañ jënd nga dem mu dem loola dara nekku ca li ko yàq kay mooy nga ne ko bu dee teew mi teew ci misaal maa ngi la koy jaayee juróom bu jëmee bu weer wi dee maa ngi la koy jaayee fukk waaye nag bala noo wax dara dara dara da nga may dogul ne ma faw da nga jënd doo dem rek bàyyi ma boo dogoo ne ma da nga jënd ba noppi nag mu door a seet ba xam na ngay jënd ci teew mi teew ci juróom am na ngay jënd ci fukk jëm dele la yàq foofu njaay ma rek mooy tel nañoo dog xaat njaay ma te xamaguñ ca dëgg-dëgg nan lañ juboo ñoom ñaar xam ne ba léegi xamaguñ njëgg tel nañoo dog njaay ma te ba léegi xamaguñ gën njëg lañu topp ñoom ñaar kon lay aaye woon ci umpale njëgg dal nay feeñ foofu ca dañ jëflante waaye nag bul fàtte ne saa yu nekk yow mi jaay sañ nga ne lii daal ku koy jënd teew mi teew nangam daal la koy jaayee ni ki fukk kuy jënd nag te di ma fay bu weer wi deexee maa ngi la koy jaayee ñaar fukk mbaa nangam loola ku nekk sañ na ko waaye bul fàtte li ñu wax fii nag mooy boo ne ko faaw nag danga may dogal ne ma da nga ci def lenn ba noppi nag mu door a seet lu mu cay doon waaw loola moom mooy yàqu jëflante ga ndax kon day mel ne dog njaay ma te xamuñu gën njëg lañ doge njaay ma wala yu su dagan bay xut tamru jaay tàndarma bi rufa bi jënd mbënax tamru mooy tàndarma ci ñor boo mbënax mooy ñor ba noppi tooy ci gàttal rek mooy dañuy bañ wenn xeet kee di joxe kee di jaay lu wow lañ koy fayee nekk lu tooy bu doon ci gerte it noonu la kee joxe gerte googu kee joxe gu tooy loolu lañ koy aaye ndax ak naxante lay doon duñ xam la tooy bu demoon bu wow nu muy toll moo tax wala zabibu du jaagee nu reseñ bu wow